a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu rabbunaa tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati al-baqara ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim qaalu ud'u lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa inna albaqara tashaabaha calaynaa wa inna inshaa allahu la muhtaduun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom ñaar fukk qaalu kon gaa yi ñu ngi ci waxtaanaw ak rëkkatu ki nga xamante ne ñooy Seydina Muusa mi nga xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam mu ngi leeral ñoñam yi waa banu Israil ginnaaw bi ñu reyee ñi nga xamante ne nit ku ñu fa faat léegi meurtre moo fa am ñu ne kan moo ko faat gaay yi di ko jiiñante léegi ñu ñëw wax ko ko mu ne leen ah seen borom de nee na ngeen def lii bu ngeen bëggee xam kan moo ko faat ñu nekk nag di dàggasanteeg moom lu mu wax rek ñu ne ko indil leneen te gis nga seenu dëgër bopp tax comme ni ko suñu borom di leerale ci laay yi nga xam ne yàgg nañ koo gis sax ci saar yi romboon këni ñoom dañoo teengal mbir mi mbir mi suñu borom seetaan mbir mi gën a teengee ci moom gën a ci ñoom voilà ndax bi ñu leen waxee seen borom nee na ngeen daa mu ngi leen di digal ngeen rendi benn nag nag wu ñu jëloon baax na nag wu ñu rendi woon rek c'est bon waaye nekk fi di teeŋat di seet di gën a mettil di gën a ut ay détails yooyu tax suñu boroom daal di gën mbir mi ci ñoom ba nañ koy ute am nañ ci coono bu rëy rëy rëy laata ñuy gis nag woo wale léegi nag ñu ngi ci discussion ba ba léegi kon nag gisoon nañ li leen Seydina Muusaa waxoon ñu waroon a continuer xaalu bi mu leen waxee li ñu wax li ma li ko seen boroom wax azza wa jal xaalu gaa yi daal di ciy tegati ne udon lana ne ko waay waay waawatal ñu ta ñaanal ñu laajal ñu ba léegi rabbaka sa boroom yow seydina muusa alayhi salaatu wassalaam yubayyin lana nañu le dolleetu beneen leeral maa hi waaw bakara boobu nag woo wale dëgg la wax nañu li nga xamante ni nii moom bu diggu doomu la magewul waaye nekkul woo xam ne wu ndaw la de waaye tamit wax nañu ne moom nag la woo xamante ne dafa mbokk fur nekk mboq goo xamante ne keleer la de nga xam ne dafay neex a gis te ñu koy xool dañuy kontaan ndax gis gu ñu gis nag wu mel noonu ndax dafa jafee gis léegi nag gaa yi tegati ci naan ko ba léegi nag laajal ñu sa boroom nag ba léegi nañu wax nag nag yu dëgg dëgg sax mooy wen nag nag ba léegi innal baqara ndax ka dëgg dëgg gis nga nag yi tashabaha alayna daal di nay daal daal daal daal euh, dafa lëñbatu dafa nekk loo xam ne mooy daal dafa ëlëmu dafa nekk loo xam ne daal Euh, dañoo bari dañoo niroo moo tax ñun xàmmee xàmmeetuñu ban mënatu mënuñoo ràññee nag wi ndax nag yépp niroo xam nga nag yi noonu la nag moom ñoom ñépp mooy nag nag boo gisee nag bopp bi nii xar kanam gi nag yépp niroo xar kanam ñoom ñépp a niroo voilà léegi nag corne yeeg yooyu man naa tax nga gis leen ñu changé corne yoo xam ne comme yi nga xam ne zébu yi ni ñu mel ak yeneen nagu Hollande yi mel yooyu boo tiimee laata nga xool yaram beeg yooyu nga xool rek fi bët yi nekk. bakkan bee gémmiñ gi boo xoolee noonu moom nag yépp ñoo niroo léegi nag gaa yi nekk nañ nañu nal baqara dëgg-dëgg nag yi de tashabaha alayna daal dinay nekk loo xam ne daal moom dafa lënt ci ñun daal ndax li ñu bari te niroo léegi nag wa inna tan nag dëgg-dëgg gis nga bii nag moom bu ñu ko sa borom leeralee ba wax ñu ban nag la dëgg-dëgg dëgg-dëgg ñun bu boobaa inshaa allahu ndeem soob na borom bi tabaraka wa ñun yahud yi la muhtaduna boobaa yow Muusaa mi alayhi salaatu wassalaam mooy ne ñun dinañu nekk ñoo xamante ne nii dinañ gindeeku te dinañ def li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom lañu digal de léegi nag suñu boroom seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne leen innahu dëgg-dëgg seen boroom de yaqulu nee na ba léegi innaha dëgg-dëgg nag wi ma leen di wax baqaratun aw nag la woo xamante ne nii laa zalulun tusiirul ard nekkul nag woo xamante ne nii dañ koo nekk woo xam ne dañ koo sonal teg ko mooy ay liggéey yoo xamante ne nii dañ koo tàggat teg ko ci liggéey non nag woowu du nag wuy liggéey ah. déedéet nag la woo xamante ne nii moom dañ koo jur kese noonu mu nekk noonu mooy daal dañ naan nag wi daal du def mooy lekk ak naan ak ñu koy toppatoo kese la waaye moom nekkul nag woo xamante ne nii dañ koo tàggat nekk koo xamante ne nii dañ koy teg li nga xam ne ay liggéey yudirul arda nekkul koo xam ne day wëlbati suuf si mooy du nag woo xam ne nagu mbay la du nag yooyu nga xam ne dañ leen di takk def leen li nga xamante ne nii dég leen daal di teg machine bi ci seen gannaaw ñuy dem comme ni ko fas yeeg yenn mbaam yi di defee ci borom tool yi nga xam ne noonu la ñuy bayee ci pays yi nga xam ne ay Inde ak Afrique façon yu mel noonu la ci euh, fële ci yi nga xamante ne ñooy bay du nag yi nga xam ne ñooy bay de nekkul di jëkki suuf si de wala tasqil te bokkul ak nag yi nga xamante ne nii dañ leen di utiliser ngir di mën a uti ndox di mën a ndàndal li nga xamante ne nii mooy dañuy di arroser li nga xamante ne mooy ju mooy mooy mbay nii moom du lëgëy de musallamatun nag la woo xamante ne nii moom dafa set wecc dafa mucc ci ayibu ñu koy teg loo xam ne ay coonoo ki métit déedéet la shi'ata fiha te amul benn tupp tupp ci li nga xamante ne nii mooy gis nga lem mooy mooy jaune bi mu jaune amul beneen beneen dessin bu nekk ci jaune bi déedéet déet la shi'ata fiha amul beneen melo moom menn melo la dafa mboq mboq mag moo nag la woo xam ne dafa jaune jaune clair jeex na amul sax benn toq toq bu weex wala bu ñuul wala bu xonq wala lool nag woo waama wa ne xaalu léegi nag bi leen seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam waxee lii xaalu yahuud yi ne ko al aana jikta bil haqq ne ko nag al yaa ngi doo léegi nag jikta yaa ngi dóor a indi nag dëgg bil xaq ci dëgg nag yaa ngi door wax nag wax ji yaa ngi dooro joxe nag melo gi nga xamante ne nii moom lañ soxla wal iyaadu billah waa ñoom <laughs> kon daal moom wax yi mu fi doon wax yépp yooyu yépp des na quoi léegi <laughs> voilà te kat danaan leen seen borom nee na voilà yi na ko bon yaa ngi door mooy niñ naan daal sawaay daal yaa door a agsi nag jox waa yow mu ngi noonu yow daal yaa ngi door a indi dëgg dëgg nag li nga xam ne mooy xabaaru dëgg bi nag nii nag baax na léegi gars yi wëri ko borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim boo bari na ay wax yu bari lu ñuy wax boo demee ci mufassiruna yi di yaatal fii ay bañ koy wëri nan la ñu def fan la ñu jaar ak nan la ñu def ba am koog ak ñaata or sax lañ génneeg ñaata xaalis la ñu dépensé ndax bañ gisee nag wax non seulement laata ñu koy gis daanaka fu ne wër nañ fa ngir mën a trouver li nga xam ne mooy nag wii parce que nag bu mel nii moom man mii sax li may yàgg ci àll bi masumaa gis nag bu mel nii nag woo xam ne dafa jaune clair moom képp jaune clair amul benn tupp tupp loolu moom masuma koo gis waaye moo tax loolu dafa nekk lu raar moo tax ñoom ba lu ñu koo gis neew ma nag kenn masu koo gis am nañu mopp expérience ñoomin sow ak ñoomin gaayoo yëlee gaay nga xamante ne borom nag yi ñoom war nañoo xam yoo yëlee amaana ñoom ñu gis ko waaye gaay dañoo wër ba sonn gisuñu dara waaye ba ñuy koy gis dañoo sonn wër nañ fo rek bañ ko gisee nag kañ bon lii la mufassiruna yi di wax rahmatullahi alayhim bi ñu ñëwee ci waa ji ko moom mu nekk benn booy benn xale la woon quoi du mag noonu léegi nag moom mu daal di leen ne ah nag wi bon laaj leen ci lu cher a cher ay or yu bari léegi bon borom xam-xam yi am na ñu ne rahmatullah alayhim këne dañ ne moom lim leen ko jaayee dañ day peser nag wi nag wi li mu tollu ci li nga xam ne mooy nombre de kilos yi muy def lu toll noonu ngeen may jox ci or ma daal leen koy jox gars yi ne kon baax na mooy loolu lépp lan moo leen ko teg ndax dëgër bopp moo tax suñu bor yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag bu ci ñoom kese de même lislaam gii nii ta moo fi mas a nekk muy diine gii nga xamante ne ci la ne lii la moom la Seydina Muusaa ci la léegi gars yi di teengal ku teengal affaire bi mbir mi day metti ci yow moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne kenn du du du sànjaafu daal di koy yenu di jaay ak ëppal ci mbir yi ah, dina ko noon mooy affaire bi dina ko noon voilà yow buñ la defal li ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon defee waaye ngay jéem a xeeb naan moo moom fi mu àgg tax quoi comme na ko ñenn nga doon fekkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwoon këram doon laaj naan yonent laajte ana yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan lay jaamoo yàlla daal ci këram ak yooyu soxnaam yi ci gàttal radiyallahu radiyallahu anhunna daal di leen xabaare gars yi daal daal di xeeb affaire bi daal ne moom mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mën naa def loolu waaye ñun ñii nga xam ne dañoo taq ci bàkkaar ñun moom lu ëpp a def bi soxna bi mu dugg see ñëw si ñëw moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi daal di koy nettali ne ko groupe sàngam ñëwoon nañ fi lii lañu laaj daal mer daal di woo woote ci minbar bi daal di def ab xutba ne leen fama ma baalu aqwamin ana lan ne leen lan moo tax ay nit di wax naan lii wëg lii man maa leen gën a ragal yàlla maa leen gin a xam yàlla te maa leen ko gin a ragal te damay def lii mooy yi ngeen jàpp ne du dara daal leen limal li nga xam ne moom loolu lay def ne damay woor damay dog damay julli te damay nelaw te damay denc ay soxna haadihi sunnati ne lii de mooy sama sunna mooy sama tëralin mooy sama yoon fa man raxiba képp nag koo xam ne ci mbindeef yi ci nit ñi raxiba an sunnati dafa bëggul sama sunna jàpp ne lii daal bon lii moom dafa tuuti wala lii daal matut fa laysa minni kooku na ko leer ne bokkul ci man seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam kon nag diine jàngook moo taxoon keroog mu waxoon seydina usman abi waqaas radiyallahu taala anhu wa arda xadiis yi ñu lay wax yépp mu ngi ci saxiixayn di nga xam ne ci la doon lax bëgg tabatul mooy daal di dogoo ak lépp dem di jaamu yàlla di wéet di jaamu yàlla bàyyi dootul denc soxna dootul duggante nit nii dootul jaay dootul jënd dootul lii comme ni ko gaa yi di defee ci monastères yi yenn prêtres yeeg gaa yoo yëlee ak ci couvent yi dem ca àll ba daal di dëkk foofu yow kese léegi nag bu Seydina ibnu Maz'un radiyallahu anhu waxoon nañ la moom bokkoon moom Usmaan yi dañoo bari moom lañ njëkk a denc almeerul Baqi' bu Medina moom lañ fa njëkk a suul muy Seydina Usmaan ibnu Maz'un ah mooy magu Qudaama Qudaama ibnu Maz'un du gisoon nañ ko fan yële <laughs> bi ñuy gis <laughs> bi suñu boroom naan laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu <laughs> bu ñu ragalee yàlla summa taqaw summa amanu summa taqaw ne ñi nga xam ne ñoom dañuy ñoom dañoo ragal borom bi amul benn problème ci li nga xam ne moom la ñuy lekk ka naan waaw moom mu jàppoon ne kon sàngara man na koo naan parce que borom bi nee na amul problème bu dee ne <laughs> ba Seydina Omar ne ko ah ku daama dangaa juum de kooku doon frère Seydina Usmaan bii la woon ibn ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu daal di koy tere ak tabattu kon nag loolu la kon nag mooy boo fiy teegal ay mbir mbir yi moom day gën a saf ci yow gaa yi moo tax keroog laata ñuy def lii xaw nañoo xaw nañoo dee ngir trouver nag wa te bañ ko trouver def nañ ci alal joo xamante ne nii manoon na leen a yor ay at yu bari waaye daal ni ñu ko ciy def ngir am na ko wallahu ta'ala mu ne nag kon fa dabaxuha walla al bala ñuy jeexal al aana tey nag léegi nag jiita ëndi nga bil xaq ci dëgg dëgg wax nga ñu nag bi wan la dee fa dabahuha ñu dem cherche ji ko seeti ko ba trouver ko ak i coono yu metti wa ma kaadu yafaaluun te tuutee des rek doonuñ ko woon def ndax trouver ko ci boppam ak cher ga mu cheroon moom nag woo wële dafa nekkoon loo xam ne lu cher a na la woon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi